bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ñu ngi woon ba léegi ci Uhud doon xool jàmbaar yi nga xam ne ñoo tëdd fii gisoon nañu Seydina Hamza gisoon nañ Hanzala gisoon nañ Seydina Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhum ñu ngi woon ci ki nga xamante ne mooy Sa'd ibn Rabi' min saadaati al-ansaar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi xare bi jeexee ba Quraysh daal di dem dinañ ñëw ci loolu nan lañ demee insha allah dañu nekk di wax ci sang yi tëdd fii moo tax ñu ñëw ba foofu mu ne kan man lii bi Sa'd ibn Rabi' afi al-ahyaa' huwa am fi al-amwaat kan moo may seetali Sa'd ibn Rabi' est-ce que daa bokk ci ñi nga xam ne ñooy dund wala ci ñi génn àddina am kenn ku ne man mu dem benn lamsaar yi xool ko xool ko ñëw fekk ko mu tëdd blessé blessure bay waa ji génn àddina mu ne ko yaa Saad woo ko ñetti yoon faalewu ko ndax dafa blessure yi metti mu ne ko yaa Saad Rasulullah moo lay nuyu mu daal di koy tontu daal di koy fay ne ko moo la moo ma yónni ci yow moo ne ndax ma xool ci loo ne ci ñuy dund nga bokk wala ci faatu mu ne ko man ci ñuy faatu laa bokk waaw waaye fa balli anni rasulallah sallallahu alayhi wa sallam salam jottalil ma yonent may saataam sama nuyoo waaye yëgalal ma sama mbokku lamsaar yi te tamit nga waxal ma ma ko fa jazallahu xayra ma jaza nabiyyan an ummatihi yal na borom bi fay ko lu gën lu mu fay yonent ngir xeetam waaye yëgalal ma sama mbokku lamsaar yi yow mii bokk ci ñoom kene la uzra lakum inda allahi in xalusa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa minkum aynun tatruf waaw wallahi ne leen xamalal ma sama mbokk Ansaar yi ne amuñu benn ngant fa yàlla bu kenn ci yéen amee benn bët buy yëngu ay xef yuy yëngu ngeen di xoole ba yéeféer yi laal dara ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amu ngeen ngant fa yàlla bi mu waxee loolu rek ci la génn àddina mu ngi fii tëdd Seydina Sa'd ibn Rabi'a waaye bokk na ci jàmbaar yooyu le ki nga xam ne moom la Yonent bi saa saa joxoon drapeau bi muy Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn ta'ala anhu wa ardaah bi xare di tàngee am ñaar bi ñu ne mag mooy faat Yonent bi saa saa faat Seydina Hamza ta'ala anhu ibn Qami'a al-Laythi al-Kharis daal di ñëw di daw naan dalluni dulluni ala Muhammad waaw wan leen ma fu Muhammad nekk waaw di daw ci yéefaru Makka yi keroog Sayyidina Sayyidatuna Ummu Umara Nusayba ibn Ka'b Nusayba ibn Amr ibn ibn Ka'b Nusayba ibn Ka'b waaw waaw Ummu Umara nee na keroo dama ñëw ndax jigéen yi dañ fa doon ñëwaale ci xare nee na damaa ñëw fekk bi ma ñëwee dee na ñëw damaa fekk yonent bay saa saa jullit ñi gañe nañ yéefir yi mooy bi ndax dañoo commencé rek yéefir yi ñu leen rey bu metti bañ daw comme ni ñu ko gisoon léegi nag nee na après ma dem nag ñëwaat mais mel ni affaire dafa tourné waaw mel ni affaire yi dafa tourné waaye <laughs> ci laa dugg ci xare bi waaw loo ko akbar léegi nee na bi ma jëlee mu jël arme waaw waaw daal di <laughs> ah, ah, ah, nee na maa ngi gis yéeféer bu mag bi bi Ibnu Qami'a di daw si wan leen ma yonent bay saa saa nee na ma kar ko taxaw ci kanamam man ak Mus'ab ibn Umayr nee na bi mu agsee bi mu agsee ma la njëkk a dajeel man Nusayba bi bint Ka'b al-Maziniya nee na gis nga Ummu Umaara dafa jël mu ko tël moo tax mu doon wax doomu Seydina Sa'd ibn bi ndaw soosu doon ko laaj naan ko waa sant la moo tax sa doq gi nii xóot fi dal mu ne ku ku yées ki la ibn Qali'a kanam mu ngi naan ñu nekk ci bàyyi saa saam lay seet ma taxaw ci kanamam man Mus'ab ibn mais bi ma bi mu agsee ci mag la njëkk bi ma gàddee jaasi ji tëll ma ko dóor fii ci baat moo def sama trace bi sama sama cicatrice bu xóot bi moom la mais nee na bi mu ma ko dóoree dama koo jaasi ma yoroon laa ko bàcc rafal ko ko tël tël tël tël waaye mu ne waaye noonu yàlla bi jariñu ko dara parce que ñaari dira ñaari mbubb koŋ la solo dama koo bàcc ba doyal mais dara la ko jariñu nee ci ginnaaw loolu mu dajeeg Seydina Musab daal di faat Seydina Mus'ab nag daal di daw jàpp na yonent bay saa saam la faat nag naan qataltu Muhammada faat naa Muhammad dem wax ko waa Quraysh ba looloo taxoon affaire yu bari daal di jaaxle ñii daal di daw ñii daal di nekk foofu di xare ñii di rayante xamuñu lu xew ndax seen bopp yi ëllëgu na ndax nee nañ faat nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Mus'ab Mus'abul Xayr radiyallahu anhu ko faate ci loxoy Ibnu Qami'a al-Laythi qamma'ahu Allah xabba euh, euh, xabbahahu Allah ñoom itam bokk na ñuy tëdd fii nekk ci sang yi nga xam ne ñoo fi tëdd waaye bokk na ci ñoo ñële nga xamante ne nii ñoom lañ faat foofu muy Seydina Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu wa ardaa nga xam ne keroog bi ñuy génn ci xare bi dana day génn doom yi ne ko ah yow nag bàyyi parce que daa amoon euh, handicap ci wàllu tànk waaw ñu ne ko yow yow da doon soox yow bàyyi borom bi jox na la ngànt jarul ngay dem bàyyi ñun ñu dem allahu akbar bàyyi ñun say doom ñu dem xare xare bi mu ñëw ci yonent may saasaam ne ko sama doom yi dañ maa bëgg tere shahada mu ne ko yonent may saasaam ne ko mais yow borom bi jox na la ngànt parce que ñi am handicap bi da leen koo teggil mu ne ko waaye man damaa bëgg dem mu ne doom yi nag ah bàyyi leen seen doom seen bàyyi amaana yàlla an yarzuqahu an yarzuqahu shahada borom bi wërsëgal ko dara yaay martyr ci noonu la génn def waaw daal di xare ji ba koy faate moom Seydina Amr eh, ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah am na ñeneen am na ñeneen mais pour souci de gàttal dañoo mu yem nii tey <laughs> ah waaw noonu di faat ñu bari di seet yonent bay saat salaam ay mbooloo yu daw a nekkoon ak moom ñu bari jàppoon nañ ne faat nañ te bokk na ci ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib nee na man daal damaa jekki ci biir xare bi ma dégg ñu naan qutila Muhammad faat nañ yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ma ñëw xool ñi faatu gisuma ko fa wallahi laa yafir wat naa ci yàlla ne yonent bi alayhi salaatu du daw xam naa nag suñu jëf diñ fi jëf tey xoola Seydina Ali est-ce que moom baa bokkoon ci ñu taxawoon ci kaw montagne bi di xare déedéet neewul ñële liñ def déet li ñu def mooy mooy ndigalu yonent bay sa sa ñu leen taxaw rowoon fee ñu mooy ko mu indi defet bi mais neewul ñoom mais dañu ñun teg di ndigal liñ def li ñu def tey loolu xam naa loolu la ñu borom bi meree yëkkati ko waaye du daw Allahu akbar nee na ma ne kon man damay xare ba faatu noonu lay xare bi xare ba gis yonent bi ay saab saab ak mbooloo mi nekkal mu daal di def naka noonu Seydina Siddiq radiyallahu anhu nee na keroog xare bi bi mu maa ngi gis ñu naan faat nañ yonent bi ay saab saab nit ñi di wax nee ba ma gis ah waaye keroog ki njëkk xam ne yonent ay saab saab mooy Ka'b ibn Malik ci biir nit ñi nee na bi ni ñi waxee loolu ñépp jaaxle nee na daal bi ma ñëwee ba xam ne yonent bay saasaam ma yuuxu ca kaw ne waxuñu dëgg yonent bale saasaam ma ngi yonent bale saasaam ne ma waxal naa ko ne ma noppil bàyyi bul wax mooy xale bi yëpp moom la ñu seen ko ne maa ngi daw daw yoo xam ne mais am na ku ma ku ma ku ma ku ma jëkka ku ma jëkka daw waaw mais gis naa ku nekk foofu fële sa moom ma naan keede bu dul comme que. lii rëcc na ma man Abu Bakar yal na nekk Talha mu nekk Talha ibn Ubaydillah keroog moom moo newoon ak yonent bi saa salaam ak lenn ci lamsaar xare di xare di aar yonent bi saa salaam ba ni nga xamante ne nii ah moom la ñuy eh, daal di dagg ay ay ay baaraami loxo Allahu akbar bi mu ko daggee mu ne xas yonent bi saa salaam ne ko gis nga wootu doon yàlla li nga gis malaaka yi di yëkkati sa baaraam yi Allahu akbar waaye keroog. Abu Dujaana keroog xare bi mu fa def waaye Talha ah, Abu Talha bàyyi jiit li Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda keroog xare bi mu taree mu ne Yonent bi saa saa may ma Yonent bi saa di jël flèche di ko jox mu yor ay flèche ne Yonent bi saa saa nekkal sama gannaaw waa Quraysh di ñëw muy dóor di flèche di xëcc di dóor di fent di kii Yonent bi saa saa di xool mu ne ko Yonent bi saa saa. bul xool damay ragal booy xool seen flèche yi dal la wala seen xeej naxri duuna naxrika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi lépp lu nar a dal sa baat sama baat mais yow sa gël rek bàyyi maag nee na keroog damaa flèche a ba affaire bi damay jekki rek di nelaw damaa aji flèche waaw borom bee leen dugal ak nelaw roof leen waaye keroog bokk na ci ñooñu jàmbaar yooyu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na man damaa ñëw xaw ma xool xool xool gisuma yonent lay saa saa naan dégg gaa ne faat nañ ko ma jekki am ku may woo gis benn waay mu al-Miqdaad ibn Amr mu naan ma yaa Sa'd yonent lay saa saa mu ngi na may Sa'd yonent lay saa saa mu ngi lay woo nee ma xool daw aksi nee na yonent lay saa may jox ay flèche waaw naan ma sànnil irmi fidaaka abi wa ummi sànni suy naa sànni di jël di sànni mu naan ko jënd naa la sama baay sama ndey allahu akbar allahu akbar keroog yonent bay saam mbooloo ba nga xam ne dañoo dawal ñu déggee ne faat nañ yonent bay saa saam waa Quraysh Abu Xaalid ibn Walid ñëw tànk leen di rey yonent bay saa saam di woo mbooloo ma ñuy daw waaw di leen woo moom la naan bi nga xam ne yonent bay saa saam di leen woo ngeen di daw <laughs> waaw fàtte la bu leen bi gaa yi di daw yonent way saasam doon leen woo waaw waaye yéen a ñu doon doon ah. waaw mooy mbooloo moomu leen waaye ñi ñoo fa desoon di xare kero xare bi metti ñu waa Quraysh yonent way saasam ne léegi nañ fexe jot yéeg ci xur wële jaar ci xur wi ci boppam fi des ci montagne bi doon fexe yéeg ci kaw ñuy fexe noonu Quraysh di jéem a yéeg di njëkk boobu yonent bay saa saam ne allahumma la alayhim an ya'luna waru ñuy féete kaw Seydina Omar ibn al-Khattab daal di dem songu leen ak benn mbooloo daal di leen dijjandi foofu xare ak ñoom ba waa Quraysh daw jóge foofu ñu daal di yonent bay saa saam avancé agsi foofu mu jéem a yéeg mënu la yéeg waaye Seydina Talha ibn Ubaydillah mi ñu doon wax mi dagg loxo yi noonu baaraamu loxo yi mu daal di sëgg yonent bay saa saam daal di jaar ci ndiggam ba ni mu yéege ci kaw noonu la ñu yéege ci kaw saxaaba yi lekk foofu nag waa si nekk ci suuf bi nga xamante ne nag ci lañ nekk ci suuf noonu xare bi jeex waaw Abu Sufyan daal di agsi ñëw jege si daal di laajte mais ah, ay ndam nu Abi Kabsha waaw mais anam nu Abi Kabsha yeneen tubaab yi saa saa lañ doon jox surnom bu baaxul. bi tabsha kenn wuyuwul yonent bay saa saa ne bu leen wuyu mu ne ay doom la Abu Quhafa ana doomi Abu Quhafa ji mooy Abu Abu Bakr radiyallahu anhu kenn wuyuwul yonent bay saa saa ne bu leen kenn bu leen kenn bu ko kenn tonk mu ne ay doom la Xattaab ana doomu Xattaab ji yonent bay saa saa ne bu kenn tonk mu ne ama haa'ulaa'i qad qutilu comme que ñooñu daal di wuñuy euh, wuyu mooy kon ñooñu daal di leen faat Seydina Omar daal di mer manul téye affaire mu ne waxoo dëgg de waaw waxoo dëgg laa wax <laughs> waaw des na la ay li nga xamante ne nii mooy coono des na parce que ñi nga wax yépp ñu ngi dund ñu ngi lay dégg Abu Sufyan ne ko ah Allah Allah ya Umar aqatalna Muhammadan umma gaa ñu ne ko ma mu ne ko ma yow Omar yow moom gox sa baax la yow ko Omar la yow moom xam naa ne Omar la mais dama lay laajte yàlla ko ah yu ko ca kaw ñun est-ce que baat nañ Muhammad mu ne wax kenn nag waat naa ci yàlla déedéet ñoom ñëpp a ngi lay dégg waaw. Seyna euh, Abu Sufyan ne voilà yow man bi yow waaw nee nag affaire baa ngi nii nag lii la jeex na <laughs> waaw waaw yow man bi yow. rijal ne ko nag affaire bi leen parce que day daa war bi waxee loolu ne faatuñ ko dana ko anta asdaqu indi min ibn qami'a wa abar waaw <laughs> yow de yow laa gën a mën déggal déggal say naa war yow que ibn qami'a mi ne faat nañ Muhammad ne ko kon ñun faatuñu ko yow moom gëm naa la te ak ngi say wax laa gën jàpp waaye nag yëg leen yow mën bi yow mi bat gis nga bés bi dañ leen koo faye bi su Badar waaw ulu hubal ulu hubal an'amat siral wa inna al-harba sijal yawmun bi yawmi badr u'du hubal u'du hubal u'du hubal waaw Abu Sufyan ne leen wala an'amat siral hubal de ba ñuy génn lam ñu waxoon neex na te dëggal na ko waaw mais al-harbu sijal xare nag nii la tay ngeen daje tay ñu daje leen yéen ñu ko yowoon baral gañe nañ leen tay mu ngo léegi yan màggal leen dugal ba pare na Omar yow Omar yow laay wax bi comme que yow yaay wax dégg naa rek kon yow moom yaa ngi dund mayatuma la ngeen di wax wumal lu suñu yàlla yi attention Omar léegi c'est fini waaw te nag yeneen way sa saam ne leen tontu leen Seydina Omar ne lan lañ leen wax bi mu ne onlu hubal mu ne wax leen allahu a'la wa ajal borom bi moo gën a kawe te moo gën a màgg la sawa yemuñu yéena ñu naan faat nañ Abu Sufyan ne ah yéen <laughs> faat nañ ay nit ci suuf ñoo xamante ne ñun faat nañ leen am na fa ñoo xam ne nag daggaate nañ leen diglew waxut waaye bon bañoo ko tamit <laughs> waaw waaw rey nañ leen Seydina Omar yenente way saa sam bi mu ne ko tontu allahu a'la wa ajal la sawa xam ngeen ne yéen ñi ñu faat ci yéen ak ñeen bokk ngeen ndax ñun qatlaana fil janna wa qatlaakum fin naar ñun ñi ñu ci ñun ajjana lañ jëm alors que yéen ci safar Abu Sufyaan bu dee dëgg la kon dañul ku na <laughs> ba pare am na ci benn riwaaya mu ne Omar eh yow Omar laay wax wàccal fii ñëw fekk si ma yeneen ci may saasaam ne ko Omar demal demal demal fekk ko fa fa ci suuf ba mu xool lu muy wax <laughs> waaw mu ñëw leerlu affaire bi ah. mu leer lu ko wax laaj ko ay kilaaj mu laaj ko ne ko yeneen saa soxna dund ak yooyu mu ne kon baax na. ba pare ne jox nañ leen rendez bu nag <laughs> ngir wan ne tey tarxiis yi ñun waa Quraysh jox nañ leen rendez-vous. inna maw'idakum Badr lil 'aam al-qaabil yeneen bay saa saa wax kenn ci saxaaba yi ne ko waxal ne ko na'am huwa baynanaa wa baynakum maw'id waaw ne jox nañ leen rendez-vous Badar ba ngeen ñu gayewoon foofu sax lañ leen di jox ngeen ñëwaat ñu gayewaat leen yeneen bay saa saa ne kenn saxaaba yi wax leen ne waaw nangu noonu la xare bi jeex waaw noonu la xare bi jeexe waa Quraysh daal di dem di dem yonent bay sa saam yónni am na ci benn riwaaya na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne leen bañ demee mu ne dem leen demal nga xool est ce que Medina lañ jëm wala di nan la koy xamee mu ne boo gisee ñu daal di war fas yi bàyyi seen gëléem yi ça veut dire lañ jëm waaye bu dee gëléem yi lañ war bàyyi fas yi ci wet gi di di ko wommat mooy Makka lañ jëm Seydina Ali daal di dem radiyallahu anhu gis leen ñu war seen gëléem yi mu ne kon Makka lañ jëm ndax kuy dem distance yi sori yooyu gëléem nañ doon jëm ndax bu bu dee ne yore tubay saa saa ne bu dee ne Medina lañ dem wat naa ne dinaa fa fekk xarit ñoom. Seydina Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalib ñëw ne ko radiyallahu anhu ne ko déet ñoom dañoo yéeg ci seen gëléem yi nekk def ci wet gi seen fas yi waaw noonu la xare bi jeexee yeneen tubaab yi saa daal di wàcc découvrir gis li Abu Sufyan waxoon ci suuf bu ngeen wàccee ay ay décapitation yu fi def ñoo xam ne daggaate nañ leen diglewu ma ko waaye naqariwu ma voilà yeneen may saa saam gis loolu mu am lu ko metti lool keroog am lu ko metti lool ci noonu la xare bi jeexe ginnaaw gi nag yeneen may saa saam daal dinay am lu ko naqari bam ne woon bu ko borom bi mayee mu teg loxo ci ñoom dina faat ñu lim bu bari ci ñoom jullit ñi gis naqar gi mu am ñu wax lool mais suñu borom ne déedéet waaw fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin fasbir wa ma sabruka illa billah ne buñ leen tooñee def leen lu metti bu ngeen di fayu na yeen fayu lu toll ni liñ leen def waaw bu leen tooñ ñaar waaw wala in sabartum bu ngeen muñee moo gën ngir wëñ mu way muñkat yi waaye muñal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen dajale keroog waaw di laaj keroog waajal waa Uhud ñu tëdd fii keroog da doon laaj yi nga xamante ne nii ana kan ci ñoom moo ëpp lu mu jël ci alquran bu ñu ko nee diw moom la boole ci benn lax du waaye kim gina jël alquran moom lay féete leen moom lay njëkk dugal moom mooy jiitu allahu akbar ndax alquran dara bu ko féete allahu akbar noonu la def daal di leen waajal daal di leen denc moom alayhi salaatu wassalaam daal di fay ñaan borom bi def xam ne mooy ay ñaan ñaan borom bi tabaaraka wa taala delloo ko njukkal ànd ak saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum daal di dellu Madina al munawwara ci kaw noonu ci lool <clears throat> ci la xare bi amoon fii daal di jeex yal nañu borom bi fayal rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waaye yal nañu borom bi fayal. sahabatahu ñi nga xam ne ñoo tëdd fii ak ñi nga xam ne ginnaaw gi ñoo continuer raaya l'islam ñoo ko garder ma ghazwatu Tabuk fu nekk ñu daal di fay dem ba ginnaaw yonent bi saa salaam ñu continuer mission boobu ba l'islam bi ak si fépp ci monde bi ba nit ñi di mën a jóge fu nekk di ñëw di aj si néegub yàlla bi waaye jóge fële di ñëw di umra néegu yàlla bi jaaraale ci bërëb yii di fàttaliku yii nga xamante ne ñoo fi xewoon